بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayidi alawalina wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiina wa nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifina wa imaami siddiqin maulana abul abbas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi almuhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaan bi salaam salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey ci tafsiru suuratul ma'aarij ci suñ jotaay yi weesu ñu ngi woon ci aay yi boroom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ginnaaw bu na a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yubassaruunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi waman fi l ardi jamian summa yunji sadaqallahu al azim mu wax ne nit ki nga xamante ne dafa nekkoon ci beneen yoon bu bokk te borom subhaanahu wa taala tëral maanaam soobuwul jëm ci boroomam subhaanahu wa taala euh, bis boobu dana am lu ko doy ba nga xamante ne maanaam euh, du laaj kenn soppe du laaj benn soppeem waaye dinañ leen leen ko wan quand yu bassarunahum dinañ leen ko wan bu ko defee yawaddu dana xër dana mébét al mujrimu aji jomb jaajaamu law aka neexoon yaftadi muy weccoo mina azabi ci mbugalum yawma yawma izin bis boobee wala yawma izin bis boobee bi bani ci ay doomam wa sahibatihi ak i àndaalem yu jigéen wa axihi ak mbokkam wa fi fasilatihi ak ñi mu fàccee moom te mooy ay mbokk yi way ñi ko gën a ji way jege ñaaloo yi gën a jege ci moom allati ñoom ñi nga xam ne tug wii ñoom ñoo ko doon aar wala bokk ci ñooñu la daan dem saa yu wa man waaye tamit dana nangoon a weccee dana dana mébitoon a weccee man ñi nga xamante ne fil ardi ñoo nekk ci suuf si jami am mboolem seen summa topp nag ñun jii fi mu musal ah, aay yi moom lañ gisoon ci suñ weesu gisoon nañ li nga xam ne moo aju woon ci baat yi Ah, léegi bokk na ci li ñuy jàngee ci ah, suñu aay yi mooy ne yowmal xiyaamati amul kenn kuy rëcc keneen maanaam amul lenn loo xamante ne dana tax ba duñu maanaam nit ki mën naa laqatu ba duñu loo gis ngir borom subhaanahu wa taala li wax yu bassarunahum maanaam nga gis ne mu feddali wax ji danañu leen ko wan bu baax dégg ah, kon bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya tamit moom mooy ne képp koo xamante ne euh, dafa am kum bëgguta taseel loolu ci àdduna rek la mën a nekk de ci àdduna rek nga mën a nekk bi am ñooy bëgg taseel ak ñoo dul mën a bëgg a taseel euh, loolu ngir borom subhaanahu wa ta'aala wax ju mu wax ne dana ñu leen gis euh, maanaam kenn ku ci nekk dana gis moromam te moo moo tax maanaam bis boobu ñu tuddee ko yawmul hashr euh, bis bi nga xamante ne bisu euh, pang gi la ak pang nag mooy man mooy hashr moom mooy euh, dajale goo xamante ne nit ki du mën a wax ne maanaam rendez-vous boo xam ne waa ji mënu koo manqué maanaam faaw bu day ñëw maanaam faw convocation la boo xam ne faaw day ñëw ba pare ñëppay daje amul man bugguma ñëw amul seeku foofu dafa dafa xumb trop amul ay c'est que comme que ñoom diwa nga fa garaawul ñoom dinañ ma fa toogal amul ay non c'est que affaire bi boo man bëgguma si finalement bàyyi naa dematuma loolu yëpp amu ci maanaam faaw da nga teew képp koo xamante ne juddu na maanaam maanaam euh, euh, solution bi nga waroon a a am daal maanaam ba yow doo ko fekke mooy ñàkk judd maadaama ki nag juddu nga moom xamal ni maanaam bu jaas maanaam nit mënu tëral ay pexe ba bu ko fekke yow man kaa ñëpp koy fekke kon euh, mooy comme ni alquran wax zalika mu jam'i maanaam bis boobu mooy bisu bisu daje bi euh, bokk na euh, ci li ñuy jànge ci ay mooy képp kuy def na def lu baax parce que bu boobaa borom subhaanahu wa ta'ala dana ko wan mboolem mbindeef li ngay def moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci yoonu yàlla ñoom aaya bi leen di concerné moom mooy i'malu fa sayara Allahu wa rasuluhu wal mu'minun jëf leen ngir ne buur yàlla borom bi subhaanahu wa taala muy seen borom subhaanahu wa taala dana gis seen jëf maanaam fa sayallahu amalakum wal wa yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam tam dana gis li ngeen di def wal mu'minuuna way gëm yépp dinañ gis li di def euh, kon bokk na tamit kon ci li ñuy jàngee ci aaya bi maanaam bii ñu nekk ak aaya bi ñu tudd léegi mooy ne képp koo xamante ne dafay def lu baax na ko def euh, ci anam goo xamante ne Euh, bu ñu koy wane ëllëg yawmal qiyaamati du am gàcc waaye tamit euh, na ko euh, na ko def te yàlla rek tax ndax gis gi ko yàlla gis moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ëpp solo ndax moom rekk am pay te loolu bokk na ci ne mooy ne nit ki ay jëfam léeg-léeg mën na koo jëf di ko wan nit ñi maanaam nit ñi di ko gis fekk du tudd ngistal maanaam ngir ne borom subhaanahu wa ta'aala ndax yàlla dana gis waaye yeneen bi sallallaahu alayhi wa dana gis seen jëf. waaye way gëm ñi tam dinañ gis seen jëf maanaam mooy ne nit ki su fekkee ne day jëf gis ne borom bi subhaanahu wa taala ah, mi ngi koy xool te bëtu jullit ñi ay feeñuwaay la ci gisu borom boobu subhaanahu wa taala loolu bu boobaa bu daa loolu bu boobaa su ngistal naka tamit képp koo xamante ne dafa am jëf ju muy jëf ah, ngir nit ñi gis ko waaye ngir ñu nit ñi mën koo jël royukaay loolu tamit du tudd ngistal kon ngistal ah, moom mooy jëf wala bàyyi ngir di sàkku maanaam ak euh, yëg-yëg buy tukkee ci xolu mindeef yi loolu mooy gistal waaye su fekkente ne lépp borom subhaanahu wa taala moom moo tax te moom mooy njombartal la loolu dootul tuddati gistal waaye yowmal qiyaamati moom faw gis moom lépp dina am maanaam lépp dinañ ko gis moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne man ra'a ra'a allahu bi wa man samma samma allahu bi képp koo xamante ne ra'a maanaam day jëf ngir nit ñi di ko gis bu ko defee nit ñi di ko xool euh, loolu bu boobaa borom bi subhaanahu wa taala tamit yowmal xiyaamati dana ko weer ci kanamu nit ñëpp ñëpp gis ko mooy yu bastarunahum waaye képp koo xamante ne tamit da ngay dégtal maanaam da ngay déggtal maanaam di wax ngir nit ñi di dégg ngir nit ñi di la tagg ci li ngay wax wala boog te yàlla taxul ngay wax ngay wax ngir di wut li nga xamante ne maanaam la ngay wax lépp sa xel ak say bët mi ngi ci poche ñi nga xamante ne ñoom nga jàkkaarlool ak yu mel noonu yàlla dana la weer ci kanamam yowmal yow kanamam mbindeef yëpp yowmal xiyaamate nga gis ne loolu taxul woon ngay jëf loolu moom moo tax lu ëpp solo ci yoonu yàlla waaye moo ëpp solo ci mbindeef ci nit ci jaamu yàlla bu ne moom mooy jëfum yi mu koy def ngir yàlla waxam yi mu koy def ngir yàlla ngir bañ di euh, soppi maanaam di xool ana kan moo ci kontaan ak kan moo ci mer kudul buur yàlla borom subhaanahu wa taala naam di sàmmontee tamit lu rafet ci sa diggante ak mbindeef maa daama ne loola day day tax maanaam ba sa diggante ñoom ratax ba tax ñoom ñu duñu am ak ñagg-ñagg ci seen xol akum naqara waaye loolu tamit nga def ko rek ngir jaamoo ko borom subhaanahu wa taala loolu mat naa sàmmonteel waaye loolu comme ni nga xam ne loolu lañ ko gisee moom mooy ne lay tax nga di def mooy da ngay sàmmonteeg euh, borom subhaanahu wa taala ci kaw loolu kon euh, bu fekkente ne ñeneen ñi ñoom baam euh, loolu daf laa nar a yóbbee ci borom subhaanahu wa nar laa mere bu boobaa dañuy daal di gis ne kon euh, mbir mi day daal di njattu euh, booba day daal di am ak euh, lu ñu tuddee tanaqut mooy ak ak firé mooy contradiction day daal di am ci mbir mi te bu boobaa dootu koo jarate kon képp koo xamante ne dafa nekk ci yoonu yàlla kon war na xam ne limuy def borom subhaanahu wa ta'ala koy gis te dana ko war mbindeef yépp bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aay moom mooy ne Euh, ñi ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, jullit ñi maanaam mooy ñooy yéefir yi bu yowmal qiyaamee ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp yoonu yéefir yi ñooñu day bu yowmal qiyaamee dinañ am lu leen naqari lool lool lool te seenu mébét dana rëy lool dana nu xër comme ne alquran wax mooy mooy mu ne mu ne yewantul mujj mé mé maanaam yéefir bi dana mébét lool dana mébét yu rëy rëy rëy. waaw comme li alquran wax rek yawma ya'addu zalimu ala yadayhi bis boobu nga xamante ne euh, ki nga xamante ne mooy tooñkat bi dana màtt ay euh, baaraam ay moo tax ñoom dinañu wax ne yaa laytanaa nuraddu euh, fa na'mala ghayra fa na'mala salihan ghayra alladhi kunna na'mal maanaam ñoom dañ naan ay way aka neexoon ñu mën ñoo delloo yaa laytanaa nuraddu neexoon ñu mën ñoo delloo voilà Euh, ñu mën ñoo delloo ba maanaam ñu mën a fekk yowmal ci àdduna ñu mën a delluwaat ci àdduna loolu mooy li gën rëy li nga xamante ne moom la ñu nekk ci bàmmeel yi mébét moo tax comme ne maanaam euh, noonu la ko beneen aaya bi waxe nan hatta idha jaa ahaduhumul mawt qaala rabbi irji'uuni la'alli a'malu saalihan fiimaa tarak waaw kallaa kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yub'athuun bis boobu nga xamante ne mooy yowmal xiyaamati wala boog wala boog nit ci bu ñu maanaam nit ñi dañuy nekk ci caaxaan nekk ci foo nekk ci la leen neex di tambambalu ah di e, di yaataa yumbe nekk ci leen lépp loo xamante ne borom subhaanahu wa taala bugu ko li nga xam ne moo nekk rek seen tey bakkan maanaam li neex seen bakkan rek la ñu topp waaye bu ñëwee buñ buñ demee ba dee mu ne xatta iza jaa ahaduhumul mawt qaala rabbi irji'uuni la'allii a'malu saalihan ey eh, waay yow yàlla tey ma delloo waaye delloo waat ma waay waaye su ko defee ma daali di jëf jëf ju baax jëf ju sell ci li ma ci ci li ci àdduna waaw waaw eh, borom soxna ta nekkal laa jaajul mukk mukk loolu du am mbir mi demewut noonu de yow moom wax la rek bu ñu wax nii rek sànni ko ci mbedd bi noonu sànni ko ci àll bi waaw aha borom subhaanahu ne wax tamit ci yeneen aay yuy wane maanaam nit ñi yawmal qiyaamah maanaam kon nit ñi am na wax maanaam bu ñu nekkee ci seen bàmmeel rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo jëfu lu baax foofu la ñuy tàmbalee nga xamante ne tamit ñoo nekk ci eh, eh, ñoom ñooy yawmal qiyaamati foofu tamit am na ñoo xamante ne foofu la ñuy tàmbalee rëccu maanaam euh, wala boog danañ ko rëccuwaat googu bëccu waaw dam naan law am na li karatan euh, euh, fa fa fa akuna minal muhsinin waaw yaa waylata ala ma farrattu fi jambillahi waaw man mii de ay way toskere ñeel na ma mu ne yaa waylata waaw ay way way moo tax borom bi nee na dee leen def lu baax na ngeen dellu ci seen borom wa anibu ila rabbikum delluwaat leen seen seen bu wa aslimu lahu te ngeen jébbalu ci moom dem leen ngeen jël seen lépp jox ko yàlla waaw mooy soobu leen rek yoonu yàlla waaw parce que lan moo tax mu ne parce que am na bés boo xam te ne dana ñëw balaa bés boobu nag di ñëw nga naan euh, nga naan ah, ak waay waay ay eh, waay maa ngi rëccu li nga xamante ne alama farattu fi jambillah maanaam mooy li nga xamante ne moom laa sàggane ci waa sama wàllu yàlla voilà ba pare mu naan law am na li karratan ay waay aka neexoon ma am rek beneen yoon rek karratan rek beneen yoon mais lu mu ndaw ndaw baax maanaam lu mu ndaw ndaw ndaw rek mais naa naa amaat rek possibilité rek delluwaat ci àdduna tuuti tuuti rek non kon fa akuna minal muhsinin giñ kooku kon bu boobaa dinaa nekk dinaa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy rafetal voilà loolu nag euh, day daal di weesu waaye loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy rëccu ñi gën a mooy ñi nga xamante ne nekkuñu woon ci yoon bu baax bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy aji jomb jaamu comme ni nga xamante ne noonu lañ koy jàngee ci suñu aaya bi li borom subhaanahu wa ta'ala ne yawaddu mujrimu aji jomb jaa jaamu dana mébét loola na ci li ñuy jàngee suñu aaya bi moom mooy ne li ëpp ci mboolem mbir moom mooy njub ndax eh, ak ragal yàlla ak topp yàlla ndax ki nga xamante ne eh, ëllëg ëllëg yawmal qiyaamati weccoo nit ki doon la pare pour weccoo lépp alalam weccoo euh, mbokkam yi weccoo euh, adduna bi yëpp ngir mën a mucc moom ngir mën a mucc moom waaye foofa benn monnaie du fa dox transaction yëpp benn du fa dox lenn moo fay dox mooy jëf ju baax gu nit ki defoon jiitaloon ko waaw loolu rek moom mooy jëf ju baax moom mooy moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy la fay la am valeur voilà moom mooy la fa am valeur waaw transaction yépp ci benn monnaie la ñuy dem la ñuy doxe mooy tiyaaba tiyaaba rek mooy dox yeneen yi ci des yépp du dox euh, bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya moom mooy ne euh, njotu nit ki daf koo war a def laataa muy dem waaye li ñuy jotoo fii ci àdduna moom mooy nekk ci li alxuraan digle ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa waaye du def rek comme ni nga xamante ne moom la aju aji jomba jaamu ji di def bokk na ci li nga xamante ne maanaam ngir ne bi mu naan moom ah, almu yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmin karim ay way ah, ah, ki nga xamante ne moom mooy aji jomba jaajaam moom day dana danay mébét doon na mébét ak a neexoon mu munoon rek di weccoo ci mbugalam mii ak lu mu jëndee jar ak lu mu ko jëndee jar na bokk na ci li ñuy jàngee ci euh, suñu aaya bi moom mooy ne euh, jikko di nga xamante ne moom moo dajale jikko yu bon yi euh, moom mooy al mujrimu nga xam ne dajale na jikko yu bonu jullit ñi ak jikko yu bonu yéefir yi ngir ne borom subhaanahu wa taala bi muy wax fii ci di leeral ñi nga xam ne moom la yéefir yi ne mbugal moomu dana leen dal ba pare incha allah taala aaya yi ñuy gis maanaam dina gën a leeral loola. mais mooy ñi nga xamante ne rek ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo di mooy carrément li nga xam ne moom mooy alquran ak sunna maanaam kon euh, seen ngir ne lan ngir ne jikko yi yëpp bi ci gën a bon moom mooy loolu mooy du al alquran ak na moo gën a bon ci jikko yi ba tax borom subhaanahu wa ta'ala tuddee ko mujrim fii ci àdduna képp koo xamante ne gis nañ ko ñu naan ko mujrim la maanaam mooy criminel la euh, nit ñi euh, dañ koy moytu dayoog moytu ba pare dañuy gis ne place am nekkul ci kaso yi. Euh, li nga xam ne nag moom mooy euh, fii euh, bu alaxira tamit maanaam yowmal xiyaamati tamit mu jërëm loolu moom mooy palaasam maanaam mooy du nekk lu dul lan moom mooy safara moo tax muy mën a mu mënoon loolu bokk na ci ni mu la la weccoo bokk na ci li ñuy jàngee ci aaya bi moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy nit ki doon def lu bon nekk ci caay-caayam du mën a weccoo dara mbugal gi nga xam ne moom la ko borom subhaanahu wa taala nar a fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad bis boobu mbugal bi duñ ko mbugalam moom kenn du ko mbugal keneen waaye yeew giñ koy yeew jàpp giñ koy jàpp ba mu dëgër këcc maanaam euh, euh, euh, mën di ko def lañ ko war a def kenn du ko def kenn du ko def keneen wala taziru waziratun wizra ukhra duñu weccoo maanaam kenn du yanu maanaam kenn du yanu yanu keneen Euh, borom bokk na ci euh, li ñuy jàngee tamit ci suñu aay maanaam te loolu moom mooy euh, li mu wax law yaftadi maanaam mooy ngir ne xar xarfumti la maanaam mooy xarfu la xaraf la ngir imti maanaam ngir ne maanaam law mooy ak neexoon nangam am li muy tekki moom mooy loolu amul maanaam kon moom mooy ne wecce googa moom du am bokk na ci li ñuy jàngee tamit suñu euh, aaya bi moom mooy mbugalu borom subhaanahu wa taala dafa nekk loo xamante ne képp ku ko gis day tiit day jaaxle moo tax tiitaange googu nga xamante ne moom moo waral euh, nit ki euh, maanaam te loolu lañ ko ci jàngee moom mooy mébét gi muy mébét mën a weccoo ñooñu ñëpp mooy li borom subhaanahu wa taala di wax naan inna zalzalata saa shay'un azim voilà maanaam nee na mbugal maanaam rëngi-rëngi bisu euh, euh, euh, bisu yawmal qiyaamati waxtu wa mbir mu rëy a rëy la fekk mu ne yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum inna zalzalata saa'ati shay'un 'azim ay yéen ñi nga xam ne yéenay nit ñi ay yéen nit ñi ay te ngeen ragal seen borom ndax rëngi-rëngi maanaam rëngi-rëngi googu mën naa tekki ñaar bu njëkk bi moom mooy rëngi-rëngi suuf si comme iza zulzilatil ardu zilzalaha mooy suuf si day rëngi-rëngi waaye mën naa tekki beneen rëngi-rëngi bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa wax fële massatuhumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib voilà mais bi mu naan afa hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina min qablikum ba da ngeen ne da ngeen di dugg àjjana rek tel la lu kem la meloon la la la la la daloon ñu leen jiitu woon du leen dal yéen ngeen foog ne da di nekk ci seen di noos kese déedéet li daloon ñu njëkk ña ñoom ba ñu traversé ko jéggi ko dugg àjjana yéen tamit même chose moo leen di dal xëy na mbir yi façon yi ñooy wuute wala naka la ak fan circonstances yi rek kay wuute waaye mbir mi moom dana yegg si moo tax massatuhum daal laaloon na leen lan albasa weñ soog yi mooy doole bu tar bu tegu ci seen kaw ñoo xam ne dañ leen di noot ëpp leen doole wa dara ak lor yi ñu leen di lor rek wa zulzilu ñu rëngi-rëngi loo maanaam rëngi lañuy wax fii maanaam mooy ñu tiit di jaaxle di trembler nekk di ringi-ringi di lox hatta yaqula rasul walladina ma maanaam ba yenente bi nga xamante ne moom moo nekkoon ci jamono jooju wala suñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi doon ànd ak moom naan lan mata nasrullah waay waay waay kañ la ndimbalal yàlla di ñëw di ñëw waaye kañ la ñu yàlla jàppale waay voilà façon yi dina wuute intensité yi dina wute ampleur bi dina wute waaye jëmmi natt yi faaw day am waaye ñu naan waay waay kañ la yàlla ñëw di dimbali jamono jooju nag yàlla de ala waawee ala yogoo ma yëgal na inna nasrallahi qarib nag ndimbalu yàlla jege na jege na voilà boo demee ba nga xamante ne jàpp nga ni fi mu toll si fini jeex na affaire yi metti na tar na lii moom maanaam circonstance bi mënatu la wëlbati kóoti. ngir vraiment noot nañ ñu xeetu noot bu yéeme maanaam bu boobaa borom bi na la na in nasrallahi qarib naka ndimbalal yàlla jege na euh, kon borom bi subhaanahu wa mu ne kon bisub yawmal qiyaamati rëng-rëngi googu nga xam te ne njëg rëng-rëng googu mu ne yawma tazhalu kullu murda'atin amma arda'at wa tada'u kullu zaati hamlin hamlaha wa tara an-naasa moo ne da ngay gis yow man xiyaamati li lay wan rëngi-rëngi googu moo tax muy muy expliquer lan moo tax kii di jaaxle di tiit ba mën a wax wax yu mel nii mooy ne danaan maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ne bis boo walay doon loo xamante ne képp koo xamante ne da nga doon nàmpal mu fekk da ngay nàmpal da ngay da da da ngay sàggane ka nga doon nàmpal sànni ko ngir doo ko taw wa ma tafalu kullu murda'atin amma arba'at waaw mais li ci yéeme mooy waxul sax am man arda maanaam waxul sax kam doon nampal daf na lam doon nampal comme si que mbir mi day mujj nekk maanaam doom bi mu yoroon di ko nampal fekk dafa àdduna ci xaal mu yeewu au na maanaam mu jàpp ne doomam la daf ko war a nampal maanaam bu ñu tegoon jigéen juy nampal doomam sax maanaam doom jooju noonu gis nga nim koy bëggee mais da koy da koy da koy fosifié maanaam day mel ni mbir mi léegi dootul doota dul lenn mais doota dul kenn mais lenn rek la maanaam mooy doota dul maanaam matériel lay mujj doon ci moom da koy chosifier tellement que day tal boppam rek la tada'u xam ne hamlin hamlaha boroomu imbi gu ëmb gu ne dana imbi la mu ëmboon képp koo xamante ne da ngaa amoon da ngaa ëmboon tiitaange bi dana tax nga imbi ko comme te beneen aaya bi nee na fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alul wildaanu baax waaw nan ngeen mën a ragalee yàlla su fekkente ne yéen da ngeen di weddi wala da ngeen di nëbb ko maanaam takfuru ndax day teggi weddi mais day waxoon nañ maanaam fi baat bi jógu muy suul bis boobu nga xamante ne gone yi dañuy nekk dañuy màggat dañuy bijaaw gone yi xale yu ndaw yi nga xam ne dañuy doogu juddu événement bi ni muy demee tiitaange gi ak mbiri ni muy leen di jaaxale day tax ñu bi jaaw imagineel nag léegi ah, te te loolu bokk na ci li gën a am solo ni borom subhanahu wa ta'ala aaya bee ñu wax fële ittaqu rabbakum la ko tàmbalee maanaam bi nekk ci sooratul xaj yi ci njàlbeen bi ah, te xaj moom mooy jublu maanaam mooy jublu gi nit ñi di jublu ci yàlla kese moo loolu mooy xaj kon mu tàmbalee ko noonu maanaam mooy ragal yàlla dafa nekk baas boo xamante ne kenn mënta soobu ci yoonu yàlla te du dem te te du ko def waaye tamit kenn mënta ragal yàlla ba noppi maanaam yow yow mal xiyaamati sa xel dem doo ko fàttaliku maanaam loolu gis lu tax di wax ci maari ji maanaam yoon yi ñuy jaar ngir yéeg ci yàlla ak yéegu woon yéegin yi di dem ci yàlla waaye muy tudd ay mbugal di tudd xaalu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer yi tamit mu tudd leen lu tax aaya boobu ñu tudd léegi ci suratul muzammil moom moo ko leeral mooy képp koo xamante ne dafa jàpp ne gis-gisam dégg-déggam discours am langage am waxtaanam centre d'intérêt daf cee war a génne yow man xiyaamati fàtte ko ba pare naan non yooyu ay deuxième la quoi maanaam bi xeeb ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy fàttaliku loolu moom mooy in génnee ragal yàlla ci xolam ndànk ndànk te ko yëg seytaane foofu la koy jaarale di ko wax naan ko non yooyu ay yooyu yooyu non bu est-ce que da ngeen foog ne wala mën nañ yaakaar ne borom subhaanahu wa ci six mille deux cent trente six aaya yi nekk ci alquran muy juróom-benn junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn yëpp lu ci tolloo junni ci ay aaya daf ciy wax wàllu mbugal lu tolloo junni ci ay aaya daf ciy wax wàllu yawmal qiyaamati lu tollu junni ci ay aaya daf ci wax wàllu àjjana est-ce que loolu neen la wala amul benn njariñ est-ce que borom subhaanahu wa ta'ala dina wàccee maanaam lu tong noonu ci aaya maanaam kon mën nañ ni presque genn wàllu aaya alquran yëpp ci diggante àjjana safara ak yawmal qiyaamati la ñuy wax est-ce que kon dañu foog ne loolu maanaam borom daf ko wàcce noonu mais bon loolu garawul quoi amul benn importance képp koo xamante ne loolu moom mooy sa gis-gis gis-gis googu loolu moom mooy lan moom mooy dañ ci yow maanaam ragal yàlla yow doo bàyyi xel loolu maanaam ragal yàlla day dañ ci yow moo tax borom bi ne naka ngeen mën a ragalee yàlla fa kay fa tattaquuna in kafartum soo leen weddee wala boog ngeen far yow man bis boobu nga xam ne yow jox àllu dul daal fi baax gone yi sax dañu bi jaw kon borom subhaanahu wa ta'aala ci beneen aaya bi mu ne wa tara naas sukaaraa da nga gis nit ñi ni mandi nga gis leen ñu màndi yow boo leen xoolee seen doxal yëpp doxale lu ko mandi la borom bi ne wa maa hum bi sukaara mandi wuñ de walakinna azaballahi shadid waaye daf fekk na sa mbugalu borom moom mbugalu yàlla moom moo tar loolu moom moo tax kon loolu euh, aaya bi bokk na ci aaya yu koy gën a wane maanaam ngir ne moom li muy paree def maanaam bokk na ci li ñuy jàngee ci aaya bi tamit moom mooy aji jombu jaajaamu képp koo xam ne dafa nangu woon topp yoonu alquran ak sunna bu yowmal qiyaamee day nekk koo xam ne day jaxasoo te loolu moo nekk tamit seen xaal fii ci àdduna xaalu mboolem ñi nga xam ne nanguwuñoo soobu ci yoonu yàlla seen xaal day jaxasoo seen xaal day jaxasoo euh, ngir ne mbugal bi nga xamante ne moom mooy mbugal bi leen borom bu subhaanahu wa ta'aala di teg te mooy mbugal bi gën a rëy mbugal bi. moom mooy kiiraay gi leen di yiir wëlif boppam subhaanahu wa ta'ala nga xam te gis yàlla ci dara seen xol ak seen xel du dem ci yàlla du ñuy tudd yàlla ci dara c'est comme si dañ koo fàtte te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon iskurullah hatta yaqulu majnun dee leen tudd yàlla ba gaa yi ne ngeen dof ne non waaye dafa dof li muy sikkat waaye ñu dafa dof boo <laughs> fekk yàlla lay tudd euh, kon Euh, borom bi bokk na kon maanaam euh, li ñuy jàngee tamit ci suñu aay moom mooy ñi gën a jege nit ki ñi nga xamante ne ñoom la nit ñi nangu wuta maanaam du duñu nangoo sori duñ leen nangoo maanaam ñoom ñooy ñi gën a jege ci nit ñi ñooñu la yowmal qiyaamati ki nga xam ne moom mooy aji jox bu jaajaamu ñooñu lay jëkk sacrifier mooy doomam yi ah jabaram yi wala bokk àndandoom yu jigéen ñi ak ay mbokkam frère am yi ndeyam ak baayam ak ñu jege ñooñu ñooñu lañ njëkk a sacrifier doog a sacrifier waman fil ak ñu nekk ci suuf si ñi nga xam ne ñoom ñoo fil ardi fil ardi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, ci euh, suuf si euh, bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya bi moom mooy ne aji jomb jee jaamu mooy nit ki nga xamante ne moom mooy saay saay bi moom day ndax bokk na ci li muy moom mooy euh, maanaam mooy nit ki jikko maanaam jikko yi àll àllaaxiram maanaam euh, d'ailleurs du sax du sax euh, ñooñu kese du sax ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy saay-saay yi maanaam nit ñu bon ñi kese déedéet waaye mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk maanaam ñooy nit ñi jikko yi nga xamante ne moom lañ amee woon ci àdduna maanaam da leen di topp ba àllaaxira comme lu yenente bi sallallahu wax ne yuhsharu mar'u ala ma mata alayhi nit ki dañ koy dekkal ci limu mu deewee maanaam jikko jamu deewee ci lañ koy dekkale ak it ah, wax jooju mën nañ koo firee ñu bari maanaam mooy dinañ ko dekkal ci li mu deewee waaye la tax mu dee ah, mooy ci circonstance ya mu deewee voilà ak te ak wax jeneen yi nga xam ne moom la moom la ñu wax ne man shab man shabba fi shay man shabba fi shay'in fii man shabba ku ndawee fii shay'in ci dara nekk ca nangu koo bàyyi shabba fii daf cay màgget maanaam mbir mi nga xamante ne ci nga nekkoon ci sa ndaw di ci nekk di ci nekk di ci nekk da dem ba laaj ci ba ne dootoo dootoo dootoo ko mën a dootoo ko mën a nekk comme li alquran wax bi mu naan wa nuqallibu absaarahum wa afidatahum kamaa lam yu'minu bihi awwala marra fa wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun noonu lañ leen di bàyyi dañuy wëlbati yàlla ne wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum dañuy af'idatahum wa absarahum seen xol ak seen gis-gis clairvoyance bi ñu mën a am yëpp lay wëlbati li borom bi ne dañ koy wëlbati lu tax mu ne comme ni nga xamante ne ñoom ba ñu dikkee gis dëgg bi ci njaalbeen ga dañ koo bañoon borom bi ne moo tax wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun ñu bàyyi leen ci seen mbéwte ñuy léngi-léngi nekk ci ngëlëmte yaa ma woon euh, te jikko jooju nga xamante ne moom la ñooñu am julit ñi maanaam moom la ñuy yor tamit àllaaxira maanaam seen jikko ju rafet jooju loolu moom moo tax julit ñi di mën di baalante maanaam jullit ñi nga xamante ne dañoo tàmmoon di baalante ñooñu bu ñu ñëwee yowmal xiyaamati dañuy baalante di jéggalante mu ne defoon nga ma nangam kii ah waaw kii ne waaw man de baal naa ko borom subhaanahu wa ta'aala ne ah mu boo ko baalee pour lan la lan lan laay am bu ma ko baalee mu ne ko bu ma bu ma la baalee wan la maanaam wan jullit bi maanaam ay ay ay ay ay maanaam ay kër ca àjjana ak xéewal yu fa nekk wan ko ay daraja yu kawe yu mu fay amee mu ne ko kon baal naa ko parce que seen jikko fii ci àdduna moo nekkoon baalante waaye yéeféer yi borom bi nee walaw tara iz wuqifu ala naari qaalu ya laytana nu raddu wala nukaddiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minina bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl borom subhaanahu wa ta'ala tekki ne wala ruddu la aadu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun mu ne borom subhaanahu wa ta'ala daan ne waaw xoolal walaw tara waaye boo gisoon ay boo gisoon hmm. eh, iz wuqifu ala naari bu ñu leen di taxawal ci kanamu safara waaw qaalu ñoom ñu naan yaa laytana ay eh, waaye ak a neexoon nu raddu ñu delloo ñu ci àdduna wala nu kaddiba bi ayaati rabbina te bu boobaa duñu weddi mukk duñu duñu duñu duñu weddi wàcc mukk ay yàlla y wàcce mukk yëpp la jàpp jëfe leen ay waaye delloo ñu rek waaw wa nakuna minal mu'minin te sax bu boobaa dinañ bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu gëm dëgg dëgg dëgg boobaa woo oo yàlla may ñu chance ay waay may ñu chance ñu delluwaat rek ay waay ak a neexoon na nga mën nga gis ne borom subhaanahu wa ta'aala bal badaa lahum maa kaanu yukhfuuna min qablu waaye nag feeñ ne ci ñoom la nga xam ne moom lañ doon nëbb ci lu jiitu lañ nag ah di ko làq léegi nag feeñ na nee na fànn borom bi subhaanahu loolu lu tax mu ne walaw ruddu maanaam wax jooju lu tax moo ko mu ne walaw ruddu pourtant ñoom xam nañ ko ah waaye borom bi nee na leen walaw ruddu bu ñu leen delloowaatoon ci àdduna la aaduli maanaam moo am danañ delluwaat. ca lañ ca ca ca ca caaxaan yañ leen doon tere wa innahum lakaazibuna borom bi ne giñ naa ne ñoom dañuy kàcc rek waxuñ dëgg de ah, kon loolu dëgg maanaam mooy borom bi subhaanahu wa taala dafay wax ne kon ñooñu loolu moom mooy seen eh, eh, loolu moom mooy seen xaal borom bi subhaanahu wa taala tamit di wax ne ñoom yi maanaam lii mooy xaalu yéefir yi léegi muy wax xaalu naafiq yi ñoom mu ne yawma yab'athuhumullahu jami'an gis nga yawma yab'athuhumullahu jami'an fa yahlifuuna lahu kama yahlifuuna lakum wa yahsabuuna annahum ala shay'in ala innahum humul kaadibun fële waxoon na wa innahum la kaadibun fii tamit mu ne ala innahum humul kaadibun bis boobu nga xamante ne moom mooy yawmal qiyaamati yawma nab'athuhum dinañu leen dekkal yawma yab'athumullaahu bis bi la yàlla di dekkal jami'an mboolem seen mu ne fa yahlifuuna lahu dañuy jiiñal yàlla kamaa yahlifuuna lakum comme niñ leen doon jiiñale yéen ci àdduna maanaam naafiq bi dafa tàmmoon ci àdduna mboolem lu muy wax day parce que jàpp na ne yow moom fekk giñul waatu maanaam yow dangay ngay découvrir ne li muy wax bu dëgg maanaam euh, foo ko fekk day bëri ngiñ bëri ay wax yoo xam ne day feddali wax bi li ma leen di wax dëgg la waaw wallahi yàlla xam na ne li ma leen wax dëgg la mais lu tax ba du ma leen wax dëgg sax maanaam lu ma leen di nëbbee dëgg gi ban intérêt laa am ci bañ leen wax dëgg maanaam genre wax yooyu la ah, am na sax benn mbokk bu ma wanoon benn video ta ki ci muy complotiste yi rek waa ji daal tàmbali daal ne waaw mbas mi gis nga liy wane ne institut Pasteur moo ko defar te d'ailleurs man amu benn intérêt ci wax leen ci kii leen quoi man du ma du ma wax kat lu dul dëgg muur kii ma ne ko waaw mais le fait que moom mën mën ma ne ko non di complot la mu ne ma mais non mbokk mi ne ma mais non pourtant moom nee na <laughs> nee na du complotiste ci départ bi ko bien sûr lu tax muy soxla di préciser ni moom du complotiste loolu rek waroon naa tax nga jaww jot ci mbir mi daan nañu yàlla saabu ma maanaam mooy euh, la ñuy mel daa imal ah borom subhanahu wa ta'ala kon ne ñoom yaxlifuuna yaxlifuuna lahu dañuy giñal yàlla kamaa yaxlifuuna lahu comme ci àdduna ni nga xam ne noonu lañ leen nekkee di leen giñal maanaam naan dañuy jéem di tëral ay stratégie maanaam nee nañ dinañ nax yàlla ànd ak yawmal ak xew-xew bi ni muy mel yëpp ba xam ne bis boobu mooy bisu dëgg ànd ak loolu yëpp mais nee nañ dinañ jéem a nax yàlla maanaam comme quoi jikko ak borom mais du sax pax maanaam weesu na pax maanaam. day topp nit ki abadan ba yawmal qiyaamati ba pare borom bi lim ci teg mooy wa yaxsabuuna annahum ala shay maanaam ñoom ils sont convaincus te loolu moo yéeme maanaam mooy malgré que ku xellu dana xam ne lool yanuut maanaam mais borom bi teg ci ne subhaanahu wa ta'aala ne yawmal qiyaamati ñoom bu ñuy giñal yàlla naan ko yàlla ñu ngi lay waatal ci ne lii nit ñoo ñun defuñu lii meluñu woon nii daanuñu def nii. borom subhaanahu wa taala ne ñoom ñu ngi koy waaye ñoom ñi ngi jàpp nañ ñi ngi ci kaw dara maanaam jàpp nañ ne instant bii nii ñoom jàpp nañ ci lu dëgër moment au moment où ñeme nañoo taxaw ci kanamu yàlla liggéey borom bi ne alaa waawee alaa yogoo ma yëgal na innahum gaa yooyu hum ñoom dëgg dëgg alkaasibuuna ñooy kàcckat yi kàcckat yu mag yee mag a mag a mag mooy naa fekk yi wal nañu yàlla sàmm maanaam kon aji jomba jaamu ji moom maanaam mooy kon jikkoy addunaam yi te bokk na ci jikkoy addunaam yi kon mooy te aaya bi dañ ko ci jànge aaya yi dañ ko ci jànge mooy euh, moom xamul lu dul intérêt maanaam moom jusqu'au bout jusqu'au bout na ci intérêt yi nga xam ne moom la am ay intérêt yi boppam rek la xam euh, moo tax euh, muy muy sacrifier ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay mbokkam ay xaritam ay soppeem ñëpp lay sacrifier ñi bokkaloon ay intérêt sax bis moom benn intérêt bu ko ëpp doole da leen sacrifier <coughs> bokk na ci li ñuy jàngee tamit ci suñu aay mooy ah, mooy ab aji jomba jaamu day nekk koo xamante ne day irresponsable d'ailleurs comme ni nga xamante ne noonu lay nekkee koo xamante ne amul ay amul amul lu ko tënk ci yoon wam war a jaar moo tax day irresponsable moom tamit maanaam mooy du jël mukk ay responsabilité am daa iman day nekk koo xamante ne euh, tout le temps mën na sacrifier ñëpp maanaam nga xam ne dafa yor ay doomam war leen a protéger yor ay euh, euh, soxnaam wala maanaam war ko protéger wo yor ay frère am ay mbokkam war leen a protéger war leen a aar jël war yor ay mbokkam ñoo xamante ne ndeyam ak baayam ak ñu faj ak ñi nga xam ne ñoo gën a jege mu war a xool nan lay def ba njariñ di yegg ci ñoom waaye moom bu intérêt taxawee rek moom fàtte na leen ndax am na nit ñu mel noonu ñoo xam ne dañoo yegg ci niveau irresponsabilité ba nga xamante ne euh, maanaam intérêt bu ndaw mën naa tax seen doom yi maanaam duñ leen toppatoo duñ leen jox yar duñ leen yar maanaam ñoom euh, dërëm bi ñuy am da leen di gënal seen yaru doom dërëm bi ñuy am wala boog euh, un euro de plus bi ñuy gagné wala dix mille francs bi ñuy gagné de plus ci salaire maanaam da leen di jaral dégg nga ñu daal di euh, nekk ci liggéey subaa ngoon guddeeg bëccëg subaa ngoon guddeeg bu dég ngoon guddeeg bëccëg seen doom yi duñ am temps wu yar leen duñ leen toppatoo duñ xool ci lan lañ nekk benn euh, benn cent euros wala boog dix mille francs bu ñuy bu économiser maanaam dana leen jaral ba du ñu jàngal seen doom yi alxuraan parce que jàpp nañ ni euh, euh, cent euros yooyu xaj na ci leneen loo xam ne ñoom dañ ko bëgg a économiser dañ ko bëgg a dajale maanaam loolu mbirul maanaam irresponsabilité bu yéeme yéeme moo leen di dal loolu nag ñaari jikko yoo xamante ne képp koo xamante ne sa xool dafa dem ba nga xamante ne euh, maanaam xeetu criminel nga parce que sa doom ak sa njaboot su fekkente ne yaroo leen jéemoo leen a teg ci yoon bi xaroo sa tànk tubéy pour ñu tegu ci yoon bi nga xam ne moom la yàlla bëgg maanaam mooy yaroo leen rey nga leen yaroo leen rey nga leen voilà moom kay da leen di jox yar mu fàggal leen ak rey wala boog contraire bi moo tax borom subhaanahu wa taala bokk na ci li mu bi muy tàmbali alquran bi li mu njëkk a puukarewoo ci kanamu mbindeef yi mooy ne moom mooy rabbul alamin maanaam moom mooy yar mbindeef maanaam loolu muy kon di leeral ne li gën a rëy liñ mën a jox nit maanaam nit cadeau bi gën a rëy bi mën a jox njabootam mën a jox ñi muy àndal moom mooy rek moom mooy yar yar bu baax moom mooy wan leen teggi ñi nga xamante ne moom mooy teggi na alquran ak sunna euh, te ki nga xamante ne nag moom ñi nga xam ne borom subhanahu wa ta'ala da leen a xaral baatu euh, tur turam moom mooy rabb mu xaral leen ci tur moom mooy euh, al murabbuna mooy mooy murabbi wala boog ñi nga xam ne ñoom la tuddee a rabbaaniyuuna walaakin kuunu rabbaaniyuuna kuntum tu'allimuuna al-kitaaba wa bimaa kuntum tadrusuun waaw waaye nekk leen kon ay rabbaaniyuun eh, yi ngeen mooy rabb ci rabb la jógee mooy koo xam ne daf fees dell borom bi subhaanahu wa taala jikko yi nga xamante ne moom mooy jikko borom bi subhaanahu wa bi mu yoree mbindeef yi yooyu jikko moom moom moo fees ci moom borom yooyu la feeñal ci moom mel leen noonu waaw Eh, di jariñ nit ñi ci di yar nit ñi ci di wan nit ñi yoon bi dëgg moo tax mu ne bima kuntum tuallimuna alkitaba ci li nga xamante ne moo ngeen di nekk di ko jàngale ci téere yàlla bi wa bima kuntum tadrusun ak li ngeen di nekk di ko di ko tëral njàng dégg nga li nga xamante ne yéen xam nga ko xam ngeen ko waaye ngeen koy jàngale loolu mooy li gën a mag ah, waaye ah, mujrim ah, kon dañuy daal di xamee ci loola ne buñ ko boole ci aaya bi am jàngat bu am solo buñ ci mën a jànge maanaam nga gis ne ñu ku ñu tudde al bi mooy kii yaraate mooy mi ngi jugee ci tarbiya mooy yaraate mooy di jël nit ñi bi fexe ba ñu sopp yàlla ba yàlla ak tamit yàlla sopp leen loolu moom mooy tarbiya te moom mooy lan mooy nga fexe ñoom ba ñu xam borom subhaanahu wa ta'ala ci ay turam ak ay meloom bu ko defee ñu sopp ko cofeel gu wér waaye tamit nga def ci ñoom lii tax borom subhaanahu wa ta'aala sopp leen te moom mooy lan lii alquran ne qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkumullah waxal ne soo leen bëggee yow yéen ci sallallahu alayhi wasallam ne soo leen bëggee yéen yàlla sopp leen na ngeen ma topp man yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi ko defee yàlla sopp leen ba pare leen sopp loo boo leen bindee fi maanaam kon cofeel googu bëgg gi nit ki di bëgg yàlla moom borom subhaanahu wa ta'ala euh, loolu gis nañ ko léegi mooy mu xam yàlla ci ay turam ak ay ki fexe nag bi nga xamante ne moom la ta kii yaraate di fexe ba yàlla moom xam mbindeef fi maanaam sopp mbindeef fi plutôt maanaam sopp mbindeef yi moom mooy lan mooy mu def ba nga xamante ne euh, ñoom euh, da leen di jox jikko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu topp ko bu ñu toppee yenent bi sallallahu alayhi wa yor jikkoom bëgg yenent bi rek yàlla bëgg leen loolu mooy tarbiya relation boobu nag bu fekkente ne nit ki Ah, day daa di woo nit ñi di leen dajale boole maanaam boole leen maanaam ñu ñëw ñuy ànd moom ah, mu gëmloo leen ne da di tarbiya te deful ci ci ñoom lii deful ci ñoom lii rek mujrim la criminel la parce que moo tax d'ailleurs borom wax na ko gisoon nañ ko bi mu naan istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azab wala lamma ra'awul azab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fa natabarra'u minkum a tabarra'u minna bis boobu nga xamante ne kii toppe day daal ah, daal di denc comme daan topp bis bis bi bi taalibi di maanaam bi nga ne ci la sëriñ bi dañee ci taalibi bis bi sëriñ si dañee ci seen taalibi mooy loolu maanaam sëriñ su bon si mooy wax ñun tuddee ulama usu mooy li ñuy wax mooy les faux dévots manichéistes yi mooy zanaadiqa yi bis boobu moom buñ demee ba yombal xiyaamati kenn ku ci nekk di nga denc ci sa morom kañ mu ne fekk dañoo gis mbugal mi ñi nga xamante ne qaala allazina tabaw ñi ñi nga xam te ne ñoom ñoo doon toppaane dañ naan law an na la naa karratan ay way ak nga ñoom ñëpp parce que ñoom ñëpp dañoo bokkoon nekk ci jarima ñoom ñëpp ñoo nekkoon ci jarima bi mooy crime bi ñu nekk ñoo ko bokk ñoom ñoo ko bokk maanaam mbir mi aussi bu fekkente ne euh, ñiy toppe ci lu bon ñiy toppe ci lu bon maam ñi ñuy topp ci lu bon am nañ ay responsabilité ngir ne dañuy gërëm loo nit ñi di leen nelawloo waaye ñay toppe tamit ñoom it seen part de responsabilité borom bi de wu ko de dindi wu ko de déedéet waaye daf fekk ne euh, léeg-léeg système bi ni muy demee mooy demee noo xamante ne ki toppe moom maam ngir mu mën a yeewu day jafe waaye terewul ne borom subhaanahu wa ta'aala dana yabal ci jamono ju muy dund ay ñeneen ñoo xamante ne ñoom dinañ wane yoon bu baax ñoom nag ñooy bañ gëlëm bu boobaa bu ñu bañee borom bi wëlbati seen xol ba dootuñu mën a gisati dëgg comme ni nga xam ne noonu la ko beneen aaya bi waxe moo tax bu yowmal xiyaama ne bu ñëwee ñu ne ah waaw ay way way way aka neexoon ñu amaat euh, aka neexoon ñu amaat beneen chance law anna lanaa karratan kon gis naa ni boobaa ay bu ñu dellu waxtu adduna way ak a neexoon ñu mënoon delluwaat adduna fa natabarra'u minkum kon dinañ denc yéen kama ta ñoom minhum kama tabarra'u minna fa natabarra'u minhum dinañ denc ñoom kama tabarra'u minna comme ñoom ni ñu dañee ci ñoom ci ci ñun ñii ñooñu wor dëgg dëgg dëgg dëgg wor nañu suñu adduna luñ daan def luñu luñu suñu liggéey yi euh, suñu njaboot yi suñu am-am yi suñu temps lépp kii lañ ko daan jox ñii lañ ko daan jox. bu ñu leen tuddee sax ñu xeex waaw ñenn ci ñun sax ñàkk nañ suñ bakkan parce que dañ doon xeex parce que dañoo dañ dañ leen a tudd ci loo xamante ne rafetloo wuñ ko ak yeneen ak yeneen waaye tey ñu bëgg tey mujj ak ñoom fii ñu naan deñ nañ ci yéen ah non non non non saa waaye xam nga tey nag moom ku nekk dafa am ay mbiru boppam moo tax ñoom ñëpp mooy groupe criminel ñoom ñëpp ay mujj la mun a def yàlla nañu yàlla sàmm waxoon nañ jikko yi nga xam ne moom lañ amee euh, kon euh, mu bokk ci li nga xamante ne moom la ñuy euh, kon jàngee ci suñu aay yi mooy ne ñoom ñi nga xamante ne ñooy way jomb jaa ñoom du ñu sàmmoon te bàkkaar yi ba xattaa mën nañoo dëkkaale ku leen neex ci ay jigéen comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee fii ci wa saaxibatihi te waxul ah wa zawjihi maanaam moom tamit àndandoo bu jigéen maanaam mu nekk comme ñoom maanaam sàmmonte wuñu ah, kan lañuy ñuy nekkal te loolu bokk na ci li muy te kon aaya bii day tegtale ne ah, caay-caay boo ko bëggee tasaare ci dëkk rek banaliser njaaloo waaw maanaam góor ak jigéen mën a ànd lëngante wala jàppante seen loxo génn dugg ci kër ci kër ñoom kese ñu dëkk fa ah te te te te duñu way dencante te duñu ay code normal normal ñi mën di dox ci mbedd ni kenn bu gis ne loolu problème la loolu gis bu amee rek mooy société boobu yàqu na société boobu mboolem xeetu yeneen bàkkaar yi daf fay tasaaroo comme ni yeneen ki bi waxoon rek sallallahu alayhi wa ne waa banu Israël lii rek la bi bi maanaam euh, waa banu Israël la leen alak loolu kese la moom mooy bi ñu demee ba jigéen ñi ñu bàyyi leen nu ñu neex ñu neex ñu mel lu leen neex ñu sol lu leen neex ñu sol su ko defee nag njaaloo daal di tasaaroo loolu moo alak waa banu Israël euh, te kon euh, kon loolu Euh, euh, bokk na tamit ci liñ ciy jànge mooy ne ginnaaw ay doomam maanaam moom aji jombi jee jaamu maanaam kanam maanaam am na fu muy teg ay doomam waaye ginnaaw ay doomam ñi mu gën a moom mooy jigéen ña muy nekkal mooy jigéen ña muy nekkal ginnaaw ga mu teg ci ay mbokkam waaye mbokkam yi tamit ñëpp ci dugg ñëpp ci dugg maanaam mooy euh, ñi nga xam ne ñoom la bokkal ndey wala baay ak war a bokk mu bokk ak ñoom ndey ak baay wala bokk mu bokk ak ñoom ay intérêt yi àdduna maanaam bu ko defee ñu daal def benn lobby voilà ñu daal def benn lobby daal sàmm bokk na ci lu ñuy jàngee ci euh, suñu aay moom mooy ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekkoon ci ay caaxaan dañuy jàppalante mooy moom mën a mën a lëtitu uyi moo xam mën naa nekk ci ñoom ñëpp maanaam kenn ku ci nekk ci ñoom maanaam ñoom dañuy jàppante dañuy dimbalante ci li nga xamante ne moom mooy lu bon lañ nekkee ne day mën a laqatu ci ñoom saa yoo xamante ne day def ak caay day mën a laqatu ci ci seen gannaaw euh, comme li mu wax rek mu ne wa fasilatihi allati tuwihi waaye bokk na ci liñ ciy jànge tam suñu aay bi moom mooy ne yawmal qiyaamati comme li alquran wax euh, nit ki xattaa ndeyam ak daf koy daw. ngir ne wa fasilatihi llati tu'wihi yawma yafirrul mar'u min te loolu yëpp li koy waral mooy benn mbir kese mooy la alquran jeexalee ci aaya bi ñu wax sootu abasa ne li kulli imri'in minhum yawma idhin parce que nit ku nekk bis booba dana am lu ko dañ ciy ni euh, yoonu yàlla képp ku ko bëgg a sóobu euh, ko war a ci kaw ne yàlla maanaam yow yaay ci important yow rek yow yaay ki nga xam ne yow yaa am solo maanaam euh, bu la kenn ak lenn jaral ngay ngay ngay ngay ngay nga bañ a important yow kese maanaam yoonu yàlla yow rek yaa fi am solo yow kese kese kese yaa am solo ku lay jàppale te moom muy sëriñ bi moom dafa lay jàppale ci kaw ne dafa bëgg maanaam yow mi am solo. yow nga dem maanaam mooy tey bu doon euh, benn mbir la dañ naan centre d'intérêt yëpp centre wala euh, centre de discussion yi wala centre mbir yëpp maanaam lépp ci yow lay lay lay dellu maanaam yow yaay tani waxtaane yow yaay ki nga xam ne lépp autour de yow lay wërwërloo ci yow rek lay wërwërloo maanaam noonu lañu noonu loolu mooy yoonu yàlla yoonu yàlla noonu lañ koy sóoboo maanaam kenn du ko sóoboo ci kaw ne damay nekk damay damay nekk ci mbooloo wala damay nekk ci euh, euh, ci ci maanaam man euh, ci man seen diw seen diw lay àndal ci déedéet maanaam ndax sëriñ bi moom lenn rek la lay jariñ maanaam du kuy dox sa diggante ak yàlla waaye ku lay wan yàlla la maanaam sëriñ bi da lay wan yàlla moo tax borom subhaanahu wa ta'aala wattabi' sabiila man anaaba ilayya toppal yoonu ki nga xam ne dafa jël lépp jox ma ko dafa delluwaat carrément ci man yoon moom la la topploo waaye topploowu la sax xattaa ba nit mais yoonu nit kookee la la topploo mooy moom bis bu teggee yoon we rek yow jëlal keneen ku tegu ca woowa yoon nga dem ak nga dem nga ànd moom ba keroog ngay mën a la naawal sa bopp bien sûr parce que day am foo yegg di mën a naaw yow tamit ngay dem euh, kon li nga xamante ne moom mooy euh, ki nga xamante ne moom maanaam kon yoonu yàlla lool moom moom lañ ciy sooboo maanaam noonu lañ ciy sooboo waaw mooy ne yow rek yaay am solo comme ni nga xamante ne bu àllaaxira tamit bu yowmal qiyaamee bu yowmal qiyaamee maanaam ni ngay gisee ni yow rek yaa am solo parce que lu gën a garaaw boolem liñ fi tudd am na mooy ne yeneen ci alayhi salaatu wassalaam kenn ku ci nekk ci ñoom danaan nafsi nafsi sama bopp sama bopp laa tal sama bopp laa tal yeneen bi sallallahu moom mooy wax sama xeet sama xeet sallallahu alayhi wa sallam kon kooku nga sopp ko ni nga ko war a soppee topp ko ni nga ko war a toppee loolu moom mooy yoonu yàlla amul beneen yoon na bii rek la amul beneen yoon amul beneen bii mooy yoon bi mooy topp yoon bi nga xam ne moom la alquran tëral sunna yonent bi sallallahu wa sallam tëral ko mboolem yoonu yàlla yi mooy turuq yi ñuy wax tariqa yi yëpp ci loola lañ ne yëpp ci loola lañ ne bu fekkente ne tariqa bu baax la loolu tamit dañ ko ci préciser euh, kon képp koo xamante ne euh, da lay sóob ci yoonu yàlla waaye moom mu bëgg yow moom mu nekk centre d'intérêt bi loolu moom moo tax nit dina am am sëriñ bu baax sa ba pare sànq parce que lu tax parce que sëriñ bi da koy wan yàlla moom au lieu xool yàlla moom muy xool sëriñ bi nga xamante ne maanaam lu sëriñ biy wax sax ak li sëriñ bi jàngale ak sëriñ bi li mu koy tegtal ak tarbiya bi mu koy tarbiya yëpp moom dootul nekk lu am solo ci moom moom day nekk te la ko neex moom jëmmi sëriñ bi rek am solo ci moom loolu mooy comme ni euh, tubaab yi di wax ne booy joxoñ weer wi baaraam bi moom suñu joxoñ weer wi ki nga xam ne mooy aji ñàkk ji xel moom au lieu mu xool leer wi moom baaraam bi lay nekk di fixé te pourtant li amoon solo baaraam bi daf maanaam daf ko tàllal pour ñu gis ne direction yoon bi baaraam bi jël maanaam fa muy teerijee loolu lañ xool ko waaye bëgguñu woon rek ngay xool bi mais baaraam bi par contre moom moo la dimbali ngir nga mën a xam maanaam nga xool sa bët fan nga koy teg sëriñ loolu lay jariñ bu amatul boobu njariñ amul njariñ amul beneen njariñ allahuma ba mu des nag léeg-léeg ñun wolof yi li ñuy wax sëriñ maanaam mu nekk koo xamante ne rek euh, kii social la quoi maanaam ngir dimbali nit ñi ci bu ñu amee ay jafe-jafe voilà mën a kii mu xaw a nekk benn xeetu lobby yi tuuti waaye boobu ñun taxul ñuy wax maanaam bi tax ñuy wax mooy yoon bi nga xamante ne moom mooy mooy li tax nit ki mën a soobu ci yoonu yàlla boobu moom moo tax ñuy wax. bokk na kon maanaam kon kon lu tax maanaam mooy ne ah, liy wane ni yow rek yaa am solo mooy ne nit ki ah, mboolem ñi nekk ci suuf si sax dañ doon mébét loola maanaam dañ doon mébét maanaam nit ki dana mébét ne mboolem ñi nekk ci suuf si sax ah mu sacrifier leen pour moom mu mucc te mucc gi gën a rëy ci mucc yi te loo xamante ne bu xëse ba rëcc dootoo ko amati mooy yoonu yàlla maanaam sa diggante ak yàlla nit ki bu xëse ba dee maanaam doot ko amati allahuma ba mu des mu bokk ci ñi nga xamante ne dugg nañ fi nga xamante ne amatul tënku maanaam bu ñu xasee ba yegg ci yàlla carrément foofu nga xam ne amatul tënku boobaa moom même bu àdduna maanaam dañuy continuer di wéy di yéeg ci te te loolu mi ngi amee ci benn mbir kese mooy jeex ci jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dem ba nga xamante ne say wax say jëf say xalaat say bëgg-bëgg say bañ-bañ yëpp day dëppoo ak na mu nekk maanaam ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu rek yoon bi euh, kon ñu yem foofu incha allahu taala ba euh, jotaay bii di ñëw incha allah ñu yeggale li nga xamante ne euh, moom mooy moom mooy aay yi ci tegu maanaam aay ci tegu incha allah ñu dugg leen ci jotaay bii di ñëw kon ñu yem foofu wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin bismillaahir rahmaanir rahiim sa'ala saa'ilun bi'adaabin waaqi' lil kaafiriina laysa lahu daafi' minallaahi dhil ma'aarij تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون